yooyu jaru ko la démocratie c'est la c'est l'idée des lumières voilà c'est de l'humanisme léegi fii mbir yi lenn la il suffit de professer nañ ko wax nit ñi ku ko dégg gis valeurs yi dina ci dugg waxuñ loolu ah ñoom bi ñu jàppee ne ñoo yor li gën ci kaw suuf lan lañ def dañoo ut ay armement yu baax yor seen tête nucléaire teg di redoubler d'effort ci seen façon bombe yeeg seen façon armement chaque fois ñu koy gën a di ci gën a yokku ay guerre des étoiles ak yu ne la course vers euh, vers l'armement ngir lan défendre seen mode de vie ak seen modèle de vie ndax jàpp nañ ne mooy bi gën léegi yow loolu bu dee ne yow ñi nga xam ne zéro sur zéro lañ ne ndax ñoom dañoo weddi borom bi subhaanahu wa te buur yàlla moo ne inna alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannam ulaa'ika hum sharrul bariya ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla bokk ci les gens du livre wal mushrikiin ak les polythéistes ak athées yi ñoom jahannama lañuy ne te ñooñu sharrul bariya ñoo yées ci ñu yàlla bind ñooñu bu dee ñooñu ci li nekk lañ jàpp ne mooy dëgg ba ut ay armes ngir défendre seen caaxaan yooyu waaye ki nekk ci dëgg moom nu muy def day toog ne yàcc ne yasar day toog ne yàcc ne yasar naan non c'est que il faut non faut les armes c'est pas bon ay kii non défendre sa bopp au minimum yor loo xam ne au moins kenn du la yàpp kenn du la yàpp nga man ci défendre sa dëgg ndax xoolal xoolal xam nga xoolal histoire yonent bi alayhi salaatu salaam mais bi mu nee màkk mais moo ne ci dëgg moo ne ci dëgg mais ñan ñoo yoroon affaire politique beeg yooyu ko faar yi ñoom Abu Jahl ñu newul ci dara mais bi mu ñëwee Médine dafa ut taxawal armée taxawal lépp taxawal état ngir jàmmaarloo yooyu défendre seen territoire défendre seen dëkk défendre dëgg gi. alxaq muy dëgg waaw looloo suñu boroom ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir looloo tax buur yàlla lool comme niñ ko gise woon joxe digal ne léegi ku leen kii ngeen fayu ndax sinon mais dadul mante c'est plus possible ce plus possible mooy idée idée wu idée wu yambar yooyu ñu yor ak idée wu man affaire yi sax mooy affaire wu vraiment koo xam ne da danga da nga naan mais est ñii dinañ toog di xalaat une seconde mooy bu dee yooyu nga yor mais loolu moo indi situation biñ nekk yow ba pare sax yow luñ la nar a def ngay ut ci say noon ngir ñu défendre la di leen fay ay milliards ay alal. ngir ñor sa sécurité waaye yow sa yooyu ngay def mënoo ko woon a defaral sa bopp sa industrie doxaale ci sa waa dëkk di ci liggéey nga yor sa souveraineté kenn du la yeb ne koo jox mu yoral la sa sécurité sa sécurité xamal na la lu bari te bés boo amee moom problème di nga am di di nga ko rëccu moo tax cette dépendance mortelle gi ñu newe loolu il faut que ça cesse te loolu nag dara du ko dindi yonent bi alayhi salaatu salaam dane bu loolu amee buur yàlla sànni ci seen kaw xëpp leen lan poroxtaange boo xam ne du ko dindi la wax laa yanzi'u hatta rajantum ila di fekk dellu ngeen fat seen diine moo tax la solution la solution du ay manifester ki toj fii wëg way gars yi dañoo caricature yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa wa wane leenu mer c'est normal mais ma ne est-ce que c'est ça la réaction c'est ça la réaction loolu ngeen am comme comme comme comme loolu seen tontu en face loolu yaa subhaanallah yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox nañu tontu bi moom mi ñu def loolu nga mer te yow yaa ngi ci dëgg mer mais moyen bi nga jaare baaxul moom dane bu yooyu amee xatta yàlla du ko dindi lu ngeen dellu ci seen diine nañ dellu ci diine ji nañu jàngi te bàyyi suñu caaxaan yi ñu ne fii mu ne koo fi gis muy jaayi lasraar ak mooy ñi nga xam ne côté yooyu la ñuy nga gis ñeneen di jaay ay waaneek nga gis ñeneen di jaay leneen di mbubboo diine ji te xamuñ dara loolu yooyu taxul ñuy wax jàngal diine mu leer booy appliquer yar ci sa njaboot muy law nga yar ci ñi la gën a jege ku nekk def loolu loolu lañuy loolu mooy faj mbir yi ndax bu boobaa ku nekk day xam li la war moo tax yooyu laaju kooku dañ naan ko mbir mi lenn la hatta rajatum ila diinikum comme que ñun nii lañ nekk buur yàlla xool yonent mi salaam buur yàlla waxoon na ci làmmeñam ne waay waay mbir yi bu demee noonu sallallahu alaykum wëllan toroxtaange lay xëpp ci seen kaw goo xam ne du ko dindi fekk dellu woon seen diine kon nañ dellu suñu diine bu ñu ko deful woo leen ku neex mu ñaan dara lay buur yàlla dul nangu dara dul nangu nangu dara dara la nangu kon ñun suñu problème lool mooy il faut ñu nangu dellu ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy yi yonent bi aleyhi wassalaam jàngale muy sunnaam loolooy faj mbir yi de gis nga fii du ay jaay jaay ay stratégie ay xel mu neex loo fi jaay xel mu neex gaa yi ëpp boo ci génnee diine gaa yi ëppoo leen xel gaa ëppoo leen xel ëppoo xel jaabul jaabul sa borom topp ci yim lay digal looloo la ciy génne de képp ku la fi wax leneen dalay wax lu la neex dalay wax lu la neex rek wala dalay wax li nga gën bëgg li nga bëgg a dégg li nga bëgg a dégg rek lay wax kon nag ñun xam nañu li nga xam ne mooy faj mbir yi du ay gaa yi ñaan ci kaaba gi ndax buur yàlla da leen gisulam buur yàlla déggul ñii ñéppam loolu loolu loolu c'est pas la question ndax inna allaha laa ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim loolu ñépp a ko xam loolu ñépp a ko xam buur yàlla du soppi li nekk ci ay nit lu dul ñoom ñu soppi aw doxalin ñu sot soppi aw doxalin mais bu ñu foog ne ay nekk fi di mébét at tamanni waay waay waay waay waay waay waay waay bu waay waay waay leen at tamanni masula doxal dara at tamanni masula doxal dara kon ah juif yi daldi kon saisir la balle au bond ñu ne c'est que wark yàlla ba mbon baaxul yii fi ñu ne waaye xam ngeen na law kaana ma zaharu alayhi ma ne xam ngeen ne kiiru dara waaye bu doon yonent la waay waay gaa yi waaye ubbi leen seen bët yi ngeen xool walla loolu la ñuy wax ci jamono ji ay lii bu doon dëgg la moos diina ji moos juif yi dinañ ñun noon yooyu ay jun julli ñu ñoo gën a néew doole ci àddina bi foo ne ñuy gën a daanu su ngeen naan ñu ay ñoo yor dëgg ji juif yi lu mel lool lañu def ñu ne waaye xam ngeen ne kii law kaana nabiyan waaye bu doon yonent dëgg la comme ni mu koy waxe waaye maa zaharu alayhi waay waay waay waay kuffaaru Quraysh yi ñoo leen di gañe moom nee na gëmuñ dara liñ gëm baaxul mais kan moo war a ànd ak yàlla yàlla kan lay jàppale ñi yàlla bu dee noot de sa waay mais quand même regardons les choses quand même faut pas essayer d'être aveugle devant la réalité koo xam ne yàllaa la yónni dem di xeex ak say noon ñu gañe ko waay waay gars yi gars ñun juif yi lu leer lañ leen di wax law kaana nabiyan bu doon yeneen te dëgg la comme liñ koy waxe maa zaharu alayhi waay waay waay Abu Sufyan du gañi du leen gañi waay wala usiba minhuma usiba way en plus bu doon yeneen dëgg la waay waay waay li ko dal yépp li mu daj ci ñoom ci ay musiba tey yiñ ko teg waay du ko dal waaye du ñu toj du ñu du ñu damm bëñam kon waaye du ñu du ñu du du kaskam du toj duñ ko toj mu dugg ci kaw le xam deret ju du nàcc ba ci xar kanam gi waaye mane hé bu leen ñu fontoo bu doon yenente la du ñu ray ñi ñu rey ñëpp ci ñi mu àndal walla kin na hoo gis ngeen yéen ñun juif yi lu leer lañ leen di wax gis ngeen kii du dara lu dul taalibu mulkin mais sàkkukatu nguur la rek kii c'est un c'est un c'est un assoiffé un pouvoir dee nguur rek la bëgg taalibu mulk la ah subhaanallah <laughs> mooy xoolal fii gaa yi gën sonne fi nga xam ne li ñu soxla woon li ñu gën soxla mooy ku leen réconforter ñoom nag foofu lañ kii di wax wax yu ñaaw yi ñu ne waaye dara walakin na hóoli am ba des mooy taalibu mulkin ay kii sàkkukatu kii nguur rek la du leneen pouvoir rekk ko yitteel ba moo tax nag kuy sàkku nguur nag loolu ñépp ko xam te noonu la àdduna bi masa demee é eh, takunu lahu dawlatu alayhi léeg-léeg ruu bi tourné côté mooy mu gañe comme li xewoon Badar ngeen foog ne voilà ñëw naan ay way ngeen ñëw naan ay ñoo gañe ndax ñun la yàlla àndal voilà tey tey jot na aca léegi wax leen gañe nañ leen léegi kon la yàlla àndal aca topp leen seen logique waaye kii taalibu mulk la ma ne nguur rek lay ut te nguur ku koy ut ku ne di ay am ay baa am ay oo ay oo am ay baa tey ñu mu gañe suba ñu gañe ko looloo ko dal nii nag comme ni mu dale ñépp ñuy sàkku nguur loolu la juif yi wax mu ne ba léegi ñuy ci riwaayes imaam Muusa ibn Uqba mu ne wa qaala al misla qawlihim naafiq yi daldi wax lu mel ni li juif yi wax mooy ñoom ñu wax lu xaw a niroog li juif yi wax mooy ñii ñoom de toute façon moo tax naafiq yi seetlu leen même ba léegi ba àddina bi tukki naafiq yi foo leen fekk ak noonu yàlla yi dañuy neexoo même plateau débat yi foo leen gisee bu fa ay jullit newee yu dëggu naafiq ba fa nefa ak ay yéeféer yéeféer yi lay bokkal idée saa su ne ndax boroomi ñi bokk teeñ ab teen benn teen bu ñuy puiser ndox bu ñuy roote ñoom la seeni goj di laale ñooñu la seeni goj di laale ah ndax ñoom ñoo bokk fu ñu tànk ñoo bokk fu ñu naane ñoom almunaafiquun alkibaar wal kuffaaru alxaaqidiin alxaasidiin kal naafeq yi feelu y yahuudi wax ni ñoom loolu ñu ne wa qaalu lil muslimiin ñu teg ci naan jullit ñi ñoom naafeq comme que ñoom ci biir nii mooy gars yi dañoo mas a jàpp nay jullit la mais kañ lañ commencé xam ne ñii nekk ñii ñooy naafeq dëgg ñii te sax mooy keroog bi bi Abdallah ibn Ubay dëppeek gaaya ñu wax mun a waaye fii c'est xeex dafay naru la am gis nga yow Abdallah ibn Amr ibn Haram c'est que ñun suñu ñibbi gii nii lu dañuy moo mooy ne xeex dafi dul am bu ñu xamoon ne xeex dina fi am dinañ toog xare gi ànd gi mais nag dafay amul dafay nar da am ba pare man dañ maa topp man man man man wax man kilifa gu toll ni man ibnu ubay sa waay ma wax yonente mi alei satu salaam muhammad asaani sallallahu alayhi wa sallam mu daal di may mooy daal di topp waxu xale yi naafiq yi nag ne bi bi lool biñ ba ñibbisi yooyu yi ak naafiq yi <laughs> julli ñi ñenn ñi ñoom ñu ngi jooy ba léegi ñoom ñu leen di kaawu lii mooy naa ko kaawu psychologiquement bu ma manee sax luy tax ñu daal di weddi yonente bi alei satu salaam ne waaw ah, gaa yi nag wax nañ dëgg ah ndax quand bu buñ newoon ci dëgg ñii du ñu gañe ko wax non buñ newoon ci dëgg nag gaa yi duñ ñu féete kaw ndax kat buur yàlla nag ko ànd ak moom moo ne woon inna la in la oh, eh, kataballaahu la aghlibanna ana wa rusuli buur yàlla moo dogal bind këne moom akub yonentam ak ay yonentam ñooy gañe waa léegi nan lay demee ci kaw ñu gañe ñu nii non kon naa féq yi nag euh, gars yi suñu suñu mbokk yi ak juif yi nga xam ne ay gens du livre lañ lu ñu wax dañ ko teg fu leer kon nag wax nañ dëgg loolu lañ doon loolu lañ doon jéem waqa naa féq yi naan julli ni law kuntum atantumoo naa ma asaabakum ñu naan julli ñi waaye gis ngeen law kontum ata'tumuna bu ngeen ñu toppoon tey démb bu ngeen ñu toppoon bi ñuy dëpp maa xaalaa da ngeen a dëgër bopp law kuntum ata'tumuna bu ngeen ñu toppoon démb ñun bi ñuy ñëbb maa asaabakum alladhi asaabu minkum kon lii ku faaru Quraysh ni laal ci laal leen ci yéen rey ci ñu bari yéen a ngi yéen daanaka yéen ñi fii yéen ñi ñibbisi yépp ku ci nekk blessé nga waaye waaye xam ngeen ne bu ngeen defoon ni ñun keroog ba ñuy dëpp naan fii xeex du fi ab bu ngeen defoon ni ñun lii leen dal du leen dal <laughs> loolu la imaam Muusaa ibn Uqba wax raxmatullaahi am na ci beneen riwaaya ah Abdallah ibn Ubay muy président naafiq yi <laughs> non moo moo kàccoor déggal riwaay wala ma xasala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa asxaabahu ma xasal ja'ala abdullahi ibn ubayyin ibn salul wal munaafiquuna yashmatuuna wa yusarruuna bimaa asaaba al muslimiin wa yadharu wa yudhiruuna aqbaxal qawl mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci laa li dal jullit ñi Uhud ci mettit ci ay ngaañ-ngaañ ci ay blessure ay faat yu ñu ñu faat bi leen loolu dalee ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ja'ala Abdullah ibn Ubay ibn Salul wal munaafiquuna yashmatuun eh, Abdullah ibn Ubay moom président naafiq yi ak ak clubam di naafiq yi aleyhim la'inullah ñoom ñu commencé yashmatuuna mooy <laughs> mooy wax naa imaamu Shaafi'i ko ko doon wax fa inna shamaatatal a'daa balaa u mooy gis nga say noon di la ree ci li la dal di la ŋàññi ci lu metti lu la dal ñu commencé di ci ut porox ndoll gis nga loolu ak a metti ñoom nag ñu commencé di def loolu di dugg jullit ñi voilà waxoon nañ leen ko vous devriez attendre yéen waroon ngeen a xaar lu mel nii voilà baax na ci yéen comme que du ngeen dégg ñibbi maa ngi ñibbi nañ leen ñibbi fii xeex du fi am ngeen di ngeen xeex man nee naa leen nañu des biir Médina mais waxoon naa ko ko comme que yéen du ngeen dégg. neewoon naa ko man nitu expérience laa man Abdallah ibn Ubay Medina gii masuñu fee des benn noon daal lu ñuy song lu dul gañe nañ ko waaye masuñoo génn di fekk suñu benn noon lu dul gañe nañu non mais lii je l'avais dit clairement vous étiez là vous pouvez si si vous si c'est pas vrai dites-le wax leen est-ce que waxuma ko woon mooy yooyu nga xam ne yow après boo dangay lekk ci position boo xam ne yow doo mën lu noppi loolu nag lu metti la ku mu dal nga xam ne loolu lu metti la même bu dee xam nga waa ji waxul dëgg mais comme li mu wax masoon na am ci biti nii mais doo mën lu noppi di ko déglu loolu lañ doon def yasmatuuna yasmatuuna wa yusarruuna bima asaaba al muslimiin ñu kontaan di wane seen mbégte ci li dal jullit ñi tey Uhud c'est bien fait pour vous ah. waay waay lii de bu leen dalul woon ma ruus bu leen dalul woon ma ruus bu lu géej gi mbeex ma naan ko ah waay waay on va faire la fête bu ko defee di ngeen xam ne bu ëllëgee bu ñuy wax a yéen di ngeen dégg wa yuzhiruna ñuy fee wa yasurru wa yusarruna ñuy wone seenu mbégte ci li dal ci jullit ñi ci mettit wa yuzhiruna ñuy feeñal ak baxal xawli gi wax yi wax yi li gën a ci wax yi gin cee bon gin cee yees mu ne fa yaqulu ibnu ubay libnihi abdullah léegi xam nga Abdallah ibn Ubay subhaanallah mooy ne moom moom ak doom ji ñoo bokkoon nuñ tudd mooy doomam Abdallah tamit la tuddoon mais ab doomam nag dafa bokk ci saxaaba yi gën a baax ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax buur yàlla mooy génne lu dee di ko génne ci luy dund génne luy dund ci loo xam lu dee ci loo xam ne day dund yuxrijul hayya minal mayyiti wa yuxrijul mayyita minal hayy Abdallah ibn Ubay ibn Salul mii nga xam ne moo yées lu yées suñu boroom pour pourtant génne ci moom saxaaba bu baax bu mel ni Abdallah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul léegi moom moom moom doom ji doom ji di Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul demoon na Uhud bàyyi bi mu dëppee moom dëppul ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam Ah. mais nag bi mu ñibbisee bi xare bi jeexee ñibbisi moom dafa agsi yor ay blessures yu bari agsi nag bon dugg ci kër gi toog naafiq yi nag kontaan bi bi xët wër ci réew mi tagat intervalle bu gàtt la comme niñ koy gise kene gis nga xaswatu Uhud bii ca suba ga xam nga xaswatu Uhud wax nañ la samedi la woon dimanche bi dimanche bi am na beneen xare bu am boo xam ne dinañ ko gis après waaye du léegi ndax gisaguñu njàngat yi te jeexalaguñ réaction des juifs et des munafiqun al kibar et des hypocrites keroog bi yonent bi alei satu salaam ñibbee ñu kontaan ci lañ ne nii ci réaction boobu après ñëw ci njàngale yi insha allah door a ñëw ci xare bi nga xam ne ca suba ga dafa am ca suba ga beneen xare am ci waxu imaam Ibn Isaaq comme ni ñu koy gisee rahmatullah alay mooy ne gis nga réaction gars ni mu gaawe dañoo agsi rek ñu commencé jël mbir yi doom ji agsi di Seydina Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay yor ay blessures yu bari mu ne wa huwa jarihun qad baata yakwil jirahata binnaar euh, bi mu ñibbisee guddi gi yépp nelawul moom talul lu dul faju mooy pour faj faj kiiwam yi blessure am yi doon ko def mooy yooyu ñuy tàngal safara comme genre paaka di ko xaw a jaarale ci sa góom yeeg sa yeeg yooyu ak seen façon faj la woon boo xam ne ba léegi sax am na ñu koy def comme na ma góor ga waxoon ne ma waaye xaw sama fana doon méttee sama tànk bi saay mu ne ma dangay moom tàngal ab paaka xaw ma ak loolu yu mel noonu après nga ko ciy teg par ndànk-ndànk waaye ma waaye yow oh mais quand bi ma ko essayé bon <laughs> paa nag day tàng ba xonq curaan non non loolu boo ko tegee mu yóbbu sa der bi non <laughs> mais quand même man en tout cas am naa impression que ne bon li ma wax même bi mu ma ko waxee bon nee woon na way kii moom lu muy wax ni mais xawoon na tane après bon <laughs> moom doom ji nag façon paj mu mel noonu la doon def ndax blessure blessure mi mu koy faj guddi gi léegi nag ah, bàyyi ji di ko xool quoi <laughs> mooy mooy imaginer scène bi rek Abdallah ibn Ubay ibn Salul moo yées <laughs> mu koy xool quoi ci di ko jàng di ko xool muy faj ay góomam nag mu ne ko maa kaana xurujuka <laughs> maahu ila hadha alwajhi bi raay asani muhammadun sallallahu alayhi wa wa ataa alwildaan wallahi laka anni kuntu anzuru ila hadha <laughs> subhaanallah mu ne do- do- doom jiy faju doom jiy faju moom mu taxaw di mu toog di xool doom ji ba pare ne ko <laughs> ay xam nga yii mooy waxi waxi waxi ñaawal dëgg <laughs> mu naan ko euh, maa kaana xurujaka xurujuka ma'ahu ila hadha alwajhi bira bon Abdallah mooy doom ji comme nga ñoo bokk tur <laughs> yow xam nga ne moos sa génn gi nga génn ci wàll wii mooy génn gi nga génn ànd ak moom ba xare bi ba lii dal la xoolal nga ñëw ñuy wax ngay faj ay plaie quoi xam nga ni lii nii bi euh, xam nga ne sa génn gi nga génnoon ànd ak moom maakaana bi rayan ah, xam nga ne du xalaat bu baax yaa ngi nii certainement tu dois le regretter regarde-moi ça avec tes blessures là nga ne fii tëddoo nelaw taloo ko sax manoo ko nga nekk fi di faji gëw xam nga ne maa kaana xurujuka maahu ila hadha al wajh bira génn ànd ak moom xoolal newul sax di tudd <laughs> ah, yow maahu moom yeneen ma lay saab saab kii waa personne jarul a tudd <laughs> subhaanallah xam nga ne ànd gi nga àndoon génn ànd ak moom ci seen yooyu ngeen dem naan dangeen di xare ci biti tama waxoon loolu xam nga ne du du xalaat bu baax ba pare mu mu mu mu mu liñ naan nag euh, mu tegaat ci mbir yi beneen couche nag yokkaat ci xar mi karaw ne ko asaani muhammadun wala wa ata'al ilman hé sama doom gisagoo dara sax yow blessé goo sax xam nga ne sa génn génn nga àndoon ak moom yooyu du xalaat bu baax asaani muhammadun waaye muhammad te boobu sallallahu alayhi wasallam mooy moom amul càng amul dara asaani Muhammad eh Muhammad damaa damaa moy <laughs> ma man la moy man Abdallah man man man kilifa gu toll ni man amul dara lu muy def moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii moom amul sayidina gi kàccor dëgg gi mu daal di may moy waatan al wildaan quoi après mu topp xale yi xam nga gisoon nañ ca ba ba yonent ma saa saam doon wax ba ñuy waaj génn di joxe avis yi moom ba mu joxee avis bi ñu waxoon sànq masuñu génn di fekk suñu noon lu dul mu gañe alors que masuñoo des fii lu dul suñu noon di ñu fekk lu dul ñu gañe ko gaa yi na ko nañ dem mu ne eh, yonent ma saab saab moom dafa ñëw ne yonent ma saab saab buñ génn gaa yi ko nañ génn mu ne ko hé eh, bul yonent bi alayhi mu ne ko jow bul lu ñii ñii ay xale lañ xam dara man expérience laa am ndax ma suñoo génn di xare jeeg di fekk suñu noon ci biti lu dul mu gañe alors que fuñ mas a dese ci dëkk bi ñun ñooy gañe kon nag bu ma déglul ñii te nga déglu ma man yonent ma sa sa amee mais comme que gars yi bari ñuy wax lool mu mujj ànd ak lool pourtant waxoon nañ début ba waxul dara de waaye mu bàyyi ba ba ba xam ne léegi xare bi am mu dëpp ne man fii xare dafay nar da leegi nag muy répéter doom ji loolu mel ni doom ji yëgu ko woon te fekkewu ko na ko waay yow ma ne asaani Muhammad baaxal laa baaxal Muhammad damaa ta damaa moy <laughs> wa ata'al wildan mooy ma man kilifa gi toppi gone mu moom ku toppi waxi gone rek lii lay fekk daal ciy ut ni benn règle moom <laughs> waaw moom moo xam naa bu déggoon liñ naan mag jar naa bàyyi cim réew dina ko utiliser keroog moom waaye waaye di ngeen xam ne mag jar naa bàyyi ci réew damaa mooy topp xale yi wallaahi maa ngi wat yow sama doom man gis nga man laka at gis ak yow lii la dal nga ñëw fii indil yu bari di faju nii taloo sax fii mu ngi mel ni maa ngi wat ci yàlla wallaahi xam nga naa fiq moom dafa gaaw a wat ñoom loolu la yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim moo tax ñoom dañuy bari wat lu tëb rek ñu ne ñun dé eh, déniché nañ ñu découvrir nañ comme que dañuy nëbb liñ doon moo tax ñoom duñ bëgg di wéet fuñ jaar dañuy nekk ci nit ñi di wanewu te buñ fa nee dañoo bëgg a lu ëpp li yi wane ci mbir yi ngir wane ni ñoo gën a gëm sëriñ bi bu dee foofu ab sëriñ lañuy wax bu dee foo xam ne moom du affaire u sëriñ affaire ay cheikh bi lañu mu gën a gëm cheikh bi gën a topp sunna moom moom loolu lay wax tout le temps mu ñëw ci sëriñ bi naan man li wane ne moom moo gën a topp sunna ci taalibe yi alors que alors que waa ji kazzab la moom ba pare bariwaat mu ne wallaahi maa ngi wàcc yàlla raka annii mu ngi mel ni man kuntu anzuru ila hada mu ngi mel ni gis nga lii leen dal waaye mu ngi mel ni man dama ko doon gis bés bi ma naan leen bu leen dem ba barki démb ajjum ajjum hé fii bi ñuy wax fii ma ne leen yéen bu leen dem bu ñu génn ngeen wax yonent bi alei satu salaam ne nañ dem ma ne ko buñ dem mu ne dañ dem mu ngi mel ni gis nga yii nii lii lii lii mu ngi mel ni dama koo dundoon xamoon naa fi muy tombee xamoon naa ne lii waleen wat naa ko ci yàlla laka anni kuntu anzur ila hada mu ngi mel ni dama doon gis mbir mi mu way léegi doom ji doom ji ne ko <laughs> radiyallahu doom ji ne ko <laughs> xaalam noonu alladi sanaa allahu taala li rasulihi wa xoola doom ji wax ju wax ju teey alkalimu tayibu xoolal wax ju teey ji wax xam nga lii bu doon ku gaaw mer wala yooyu noonu te doom ji dafa dëgg ci lim nekk moom même bu fa dee woon yoonam newu ci te buñ ne ko woon kaay defaat la même chose bu ko yonent bi alayhi salaatu kaay defaat mu demaat defaat mais waayu waajuram la malgré waajuram la lii muy wax <laughs> bon dina ko metti mais mu ne mu ne ko waaye mu retenir boppam ne ko ah li ma xam daal mooy alladi sanaa allahu taala li rasulihi wa lil muslimin li yàlla di def li mu defal yàlla li mu defal yonentam alayhi salaatu wassalaam defal ko jullitam jullit ñi loolu lu baax la mooy lii nga jàpp ne defet la lii nga jàpp ne ñu ñu rey ci ñun ndax xam nga ci looloo tax ma naan ci li feeñ day li feeñ defet loo tax may insister ci li feeñ ci biti nii da ngay gis ne lii defet la mais en réalité ghazwat Uhud du defet ghazwatu Uhud du defet mooy la ndaw sa waxoon maa ubaali faalew ma bu yonent ma waa yonent ma lay saab saab muccee an yattakhidha min ibadihi shuhada man faalew ma mooy bañ naan ko sa baay génn na àddina set doom génn na mu ne waay wan waxuma loolu ndax yonent ma lay saab saab mucc na mu mu gis ne mucc na mu ne man laa ubaali faalew ma in salima rasulullah an yattakhidha allah min ibadihi shuhada man faalewu ma man daal l'essentiel mooy na yonent bi alei satu salaam léegi kantaa man sama jëkkër sama doom sama baay rey nañ leen ci toolu yàlla mais man loolu sama yoon new ko buur yàlla di jàpp ci ay jaamam di tànn ni kii laay jox dara yaay martyr loolu bu ko neexee def ko ma borom bi loolu la moo tax ñooñu génn àddina li ñuy bari bari comme niñ koy gisee ci njàngat yi insha allah daraja jooju noonu buur yàlla foofu la leen jaarale may leen ko moo tax doom ji ne ko nag maa sanaa allahu li rasulihi wa lil na xayr ne ko ah sama bàyyi lii ngay wax nii yëgal na li yàlla defal yonentam ak alayhi salaatu wasalaam ak jullit ñi radiyallahu lu baax la du du du du musiba de même bu dee musiba la mais ci biti nii waaye lu baax la wa nabluukum bi sharri wal xayri fit buur yàllaa ko wax ma nattu leen nattu bi day jaar ci loo xam ne bi ci lu bon wal xayri lu baax moo tax musiba buñ jàpp nattu rek ñu ne boo tey ñu dee non li yabluwakum ayyukum ahsanu amala loolu buur yàllay def kon mu ne ko li yàlla defal yonentam defal ko jullit ñi kat xayri lu baax la ah, léegi Euh, ci riwaayu bi ah yahud yi xam nga bee da gisoon gisoon nañ ne ñoom waaye kii nekkul illaa taalibu kii moom nekkul ku dul koo xam ne day towaay kii sàkkukatu nguur kese la du leneen assoiffé de pouvoir la dafa xiif nguur lool kese la expédition wam yi geeram yi yépp c'est pour ça ba pare ñu teg ci ne maa usiba hakada nabiyun qat ñu teg ci beneen couche ñoom juif yi ci riwaay bi di kàcc ne amul benn yonent bu mas a jaar ci kaw suuf boo xam ne li ko dal moom mii maa muhammadun illaa taalibu mulk maa usiba hakada nabiyun qat usiba fi badani wa usiba fi ashaabi ñu ne waaye kii kii assoiffé de nguur la day ut nguur rek lii ko dal amul benn yonent bu fi mas jaar loo boo xam ne lii nii dal na ko loolu masula yéen bu dee xamu ngeen yéen lansaar yi yéen nitu livre lañu ahlul kitaab lañ lu leer lañ leen di wax fu leer lañ ko te amul benn yonent boo xam ne mas naa dem xareekum noonam ñu masula am lii lépp lu tax ñu koy wax ngir ne ngir ne leen kii nii en fait du yonent loolu rek la comme que masula dal benn yonent bu fi jaar bu dalee kii comme si xoola benn maxime la yonent mooy dëppal wax ci beneen ko yonent du xeex ak noonam gaña mu no du xeex ak noonam noonam gaña ko léegi bu dee ne daa am ku ne yonent la xeex ak i noonam ñu gañe ko égal loolu la <laughs> égal du yonent ndax yonent alayhi salaam moom de principe par principe moom ab noonam manu koo gañe léegi képp ku ñëw ne moom ab yonent la ba pare xeex ak i noonam ay noonam gañe ko égal kon du yonent ñoom loolu lañ doon bëgg <laughs> loolu la ñuy wax jullit ñi ñu ne waaye yow usiba fii badani gaañ nañ ko ci yaramam wa usiba fi ashaabi ñu gaañ ba pare rey tamit ci saxaabaan léegi naafiq yi nag ñu commencé ñoom di gàcceel jullit yu na ba pare di fexe nit ñi daal di wa di wax saxaaba yi bi tafarruqi an ngir ñu daal di tasaaroo bàyyi yonent bi alayhi salaatu wa weddi ko ba faw ndax lii de wane ne nekkul li muy woote ba pare ñuy wax comme li Abdullah ibn Ubay wax doom ji law kaana man qutila minkum indana ma qutil waay waay xam ngeen ne ñu ñu rey waay waay Abdallah ibn Amr ibn Haram keroog bi ñuy topp di ñu woo ñu naan ko kaa ñu mu naan ñu ñëw leen ñu naan ko déet waaye xam nga ne kooku bu àndoon ak ñun du génn àddina de Sa'd ibn Rabi' waay waay bu àndoon ak ñun du génn àddina de ah waay waay xam ngeen ne Abdullah ibn Jubayr bu àndoon ak ñun du génn àddina di lim noonu waaye xam ngeen ne waxuma la dara mais Hamza kese bu àndoon ak ñun keroog du génn àddina kon nag kon nag yéen seetaat leen seen bopp bu ngeen àndoon ak ñun. law kaana man qutila minkum indana man qutil bu ñu desoon fii desoon ak ñun kenn du leen faat mu ne wa sami'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dhalik fii amaakina fa masha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yasta li yasta'dhinahu fi qatl man sami'a dhalika minhu min al-yahudi wal munaafiqiin léegi nag Seydina Omar moom boo xam nga Seydina Omar moom noonu la ko yàlla bind moom moom te noonu la ko yàlla bëgge tamit <laughs> mooy moom moom moom moom bu doon nekk non bu ko waxoon ci kanam da koy rey moom waaye nag day laaj ndigal saa su ne mais mu dégg affaire boobu fu mu romb daanaka ndax jamono yu mel nii naa nag bu doon tey ñooy occuper nag les plateaux télévisés ak les station radio débat bi yépp di loolu que pensez-vous de la de de de de notre défaite wala de la défaite de nos compatriotes wala de nos kii gars commencé on leur avait bien dit ça ne nañ leen waaye xam ngeen ne waaye waaye boroomi avion xeexul ak boroom jaas yi kuffaaru Quraysh ni drainer des milliers de d'hommes ngeen yor ay six cent ay six cent sept cent mais leen di ñaari fas ñaari fas yi ñoo xam ne liñ yor ciy fas kenn xamul luñ toll gars yi xam ngeen ne ñii waxoon nañ leen ko ñu nekk ci plateau télévision yi di wax lu ne naafeq yi nag booy booy bu doon tey ñoom noonu lañ doon def ak juif yi Seydina Umar ibn Xattaab dégg wax ji ci ay bërëb daanakaal fu mu dem dégg ñuy wax wax yi ay waaye bu ngeen nekkoon fii bu ngeen naafiqi naan bu ngeen newoon ak ñun waaye ñi dee ñi dee du ñu dee te ñi am blessure du ñu am blessé du ñu am ay blessure juif yi naan waaye kii nii nekk lu dul koo xamante ni nii day sàkku nguur amul benn yonent boo xam ne bu fi mas jaar boo xam ne ay noonam mas nañ koo gañe Seydina Umar ibn al-Khattab dégg lool ci ay bërëb yu bare mu daal di dem ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam euh, ne ko yonent bi aleyhi salaatu wa salaam man lii laa dégg naafiq yi nit ñi di ko wax naafiq yi juif yi man nag dama lay ñaan ndigal nga jox ma ndigal ku ma ma dem rey leen ñoom ñépp ñoom ñépp ma exterminer leen mooy ne rey naafiq yi rey juif yi bàyyil yonent ma saa sa mar ku ma déggaat ku ma may ma rek jox ma ndigal sama jaasi laa yor képp ku ma rombat ku ma rombati muy wax wax ju mel nii dina dog dinaa daqali baatam ak doqam mu xam ñëw wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko yaa Umar inna allaha ta'ala muzhirun diina wa mu'izzun nabiyya walil yahuudi zimma falaa aqtuluhum mu ne ko yaa Umar tontu ko ne ko Umar radiyallahu anhu inna allaha taala mudhirun diina bàyyi leen ñu wax lu leen neex inna allah dëgg-dëgg gis nga buur yàlla mu kawe mi mu màgg mi mudhirun diina mooy def diineem jii di lislaam noot lu dul moom mooy feeñali diineem mu noot lu dul moom wa mu'izzu nabiyya gis nga ñii naafiq jàpp nañ ne dañ maa toroxal buur yàlla mooy ki nga xam ne moo may yëkkati moo may jàppale ba ma noot képp koo xamante ne nanguwula dugg ci diine ji wa mu'izzu nabiyya mooy ne ñoom malgré li ñuy wax yépp yëgal ne buur yàlla buur yàlla mooy dimbali lislaam mooy yëkkati lislaam waaye moo may jàppale ci seen kaw ñoom ñiy wax ñooñu ak ñi nga xam ne tey jàpp nañ ne ñoom a gaña allahu akbar kanta juif yi nga naan maray leen bul fàtte ne walil yahuudi zimma fala aqtuluhum bul fàtte ne juif yi dañoo am pacte ak ñun juif yi dañoo am pacte ak ñun muy les accords de Médine la constitution li ko ñenn ñuy tudde de Médine muy premier accord bilatéraux traité le traité de Médine voilà traité de jàmmoo bi nga xam ne moo doon dox doon régir les relations entre les musulmans et les juifs à Médine mu ne ko ah, Seydina Omar bul fàtte loolu walil yahuudi zimmatun fala aqtuluhum dañoo am pacte bu doxoon sama digganteek ñoom kon nag duma leen rey te wallahi alladhi laa ilaha huwa juif yi xotti nañ pacte bi mooy ne xam nga lii nii doon loon ci pacte bi mais huwa al wafi yonente bi aleyhi salatu wassalaam huwa alladhi allama dunya al mooy ki jàngal àddina bi sàmm kóllëre xaarul benn étincelle rek mu jaare ci ne walla gaa yi yàq rek te pourtant gaa yi ñoo xotti mbir mi xam nga dañ ne ñoom ku songu juif yi jullit ñi dañ leen di dañuy jàppale juif yi ku songu ji ji euh, jullit ñi juif yi dañ lay jàppale est-ce que bokk na ci jàppale sa allié dem fenn am défaite ci biti ñu ñibbisi yow waxoo jox leen ay muudu comp wane sa compense wane wala que ne way wax dëgg yàlla mbir mi tiis nañu li leen dal di tiis nañu te bu ëllëgee bu ngeen bëggee ñu jàppale leen wala sax bu dee yow ay tàppet ngeen du ngeen di xeex mais nga wax rek wax yu du mais waxoo lool nga naan ay xamoon ngeen ko way mane kii nekkul lu dul utkatu nguur di fexe diviser gars yi. yaa subhaanallah malgré loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne man duma leen rey de ndax walil yahuudi dhimma fala aqtulu dañoo am pacte bu doxoon sama digganteek ñoom duma leen rey nag malgré lii ñu wax nii tey non non subhaanallah seydna omar ne ko radiyallahu anhu fa haa'ulaa'il munaafiquun waa léegi man d'accord naa juif yi dañoo amoon pacte mais yonent bi alayhi salaatu salaam baal ma rey naa fi xii xanaa juif yi ñoom wax nga ne walla ñoom seen pacte tax ba doo ma jox ndigal ma rey leen ñooñu comprendre naa léegi mais léegi waa fa haawulaay munaafiq waa naafiq yi waay waay sàng bi man man ndigal rek laay laaj man soxlaw ma la leen nee ma Omar jox naa la ndigal nga seet nga ba xool ma ñoom rek waa ñoom nag <laughs> yeneen bi alei saatu salaam ne ko alaysa yudhiruna shahadata an laa ilaha illa wa anni rasulullah mu ne Seydina Omar mais est-ce que naafiq yi ngay wax est-ce ñoom wonewuñu feeñaluñu seede feeñal seenug seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te man mii ngay waxal ndaw yàlla laa est ce que ñoom loolu te dëgg te seede ko xaala Seydina mooy laaj la Seydina Omar na ko balaa ya rasulallah ne ko waaw loolu de feeñal nañ ko waaye wa innama yaf'aluna dhalika ta'awudan min as-sayf faqad baana lana amruhum wa abdallahu taala adghanahum inda hadhihi nakba mu ne yonent bi dëgg la ñoom ñu ngi feeñal ke amul benn buur bu yàlla ci seeni wax te yow yonentam nga alayhi salaatu wassalaam waaye nag wa innama yaf'aluuna dhaalika ta'awwudan min as-sayf waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga ne juif yi juif da naafiqi naafiq yi mais dañ koo def ngir ngir muslu jaasi ndax xam nañ ne bu ñu ko deful ñu rey leen mooy ne c'est pour leur intérêt et pour défendre leur peau moo tax ñu wax loolu mais ñoom xam nga ne loolu noonu waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu dëgguwul ci gaa de dañ koo wax noonu rek de gaa yi dañ koo wax ngir bañ bañ jaasi lislaam dal seen doq yi de waay waay faqat baana lana la amruhum te nag yonent mi alayhi salaam seen mbir feeñ na nag de waay waay waay waay seen mbir feeñ na de xam nga ne seen naafiq gi seen hypocrisie ak seen mbon gi ñu dencoon ngir contre ñun waay waay feeñal nañ ko ab daala naa amruhum seen mbir yi feeñ na ci ñun léegi de wa abdallahu taala adghanahum seen kiñaan gi ñu amoon seen mbañ gi ñu bañoon yow bañ la bañ jullit ñi waay waay buur yàlla feeñal na ko ci inda hadhihi nakba ci metti gii ñu dal catastrophe bi mooy kii nattu bu metti bii ñu dal muy lii ñu dal Uhud buur yàlla ci la jaare feeñaale moo tax Uhud dafa bari non njàngatu Uhud moo bari mooy ne mbir mi moo tax gis nga ku ku ku xam nag ku xam mooy gis nga même yi ñu doon wax sànq ay guerre Irak yii nii Afghanistan même bu dee ci biti gaay lañ gañe mais am na yu am solo yoo xam ne suñu boroom feeñal na ko ci yéeféer yi yoo xam ne jullit ñi avant loolu ak seen ñoom xamuñu ko woon ci ñoom te am na benn mythe mythe bu doon buñ doon véhiculer tout le temps boo xam ne bi guerre yooyu amee mit yooyu dañ nañ mit yooyu dañ nañ bokk na ci mit yooyu pour nga comprendre pour nga comprendre le fait que gars yi ne ñoom guerre yi ñoom mooy ay guerre Star Wars xaw ma Star Wars voilà ñoom mooy guerre yoo xam ne gars yi liñ naan guerre professionnelle fee la ñuy toog guerre civilisée comme niñ koy waxee alors loolu kalimatu kadib la mooy ne guerre bi day yomb ñëw walla raag-raag dóor bomb fii toog fii sànni ay missile intercontinental sous yi ci affaire yi jeex nga ñëw occuper le terrain les boys les GIs mu jeex ngeen jële fi waa yi jàmm ñëw ngeen teg mbir yi mu jeex yéenay les soldats le soldat du monde yor sa gourdin tim bopp gaay ku yëngu toj xam nga loolu mooy image bi gaay amoon avant ay 2001 2000 mais bi guerre amee la ñu xam ne ndeke gaa yi waxuñ dëgg ah Irak dañoo mujj daw Irak dañ leen fa mujj mooy ne même bu dee jëli nañ fa waaye mais ñu faa des. léegi mooy ne yow mit boobu nga amoon ñu amoon këne gaa yi ñoom nu ñu ko bëggee rek noonu lañ koy defee affaire bi mujj nag feeñ këne ndeke mbir yooyu dëgg. mooy ne loolu benn exemple rek la woon loolu benn exemple kese la woon. waaye Uhud tamit incha allah comme ni ci jotaay bii di ñëw dinañ gis ni Uhud tamit yu mel noonu fa bari Seydina Omar nag radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waay waay buur yàlla feeñal na waqad yàlla feeñal seen mbañ gi ñu bañ lislaam bañ diine gi bi ñu catastrophe bi ñu lii ñuy dale nattu bii ñuy dale muy ci xare Uhud fa qaala yonent ma ne saar-saam ne ko <laughs> mooy yëpp day jéema day fexe convaincre yonent ma ne saar-saam ngir mu jox ko ndigal comme que juif yi mucc moo mucc nañu <laughs> ndax dañoo am pacte waaye baal ma rey gaa yi way naafiq yi nag ah waay waay waay sang bi may ma loolu rek may ma ko rek may ma ko <laughs> yonent ma saasam ne ko <laughs> malgré lii nga wax nag lii inni nuhitu an qatli man qaal man qaala laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulallah <laughs> mu ne ko inni nuhitu mu ne ko Umar radiyallahu anhu man rasulullah dañ maa tere an kat may rey kan mooy tere foofu buur yàlla mooy buur yàlla daf maa tere may rey koo xam ne dane laa ilaha illa allah wala tuaadi man mel noonu la Sëriñ Tuubaa wax radiyallahu noono koo xam ne dangaa gis tuñam gémmiñam di wax laa ilaha illa allah ya subhaanallah <laughs> ay waay waay mbañante gi suñu biir laa taxaasadu wala taba wala tabaghadu ainsi de suite yi yenent bi alei salaatu salaam di wax bu leen bañante bu leen iñaanante wala yaghtab ba'dukum ba'da yooyu bu leen def seen biir bay'ul kii nu mu tudd euh, euh, euh, enchère yoo xam da nga koy def ngir pëtëxal waa ji ngir ndax waa ji yàq waa ji jaay marchandise yi yéen a complot ainsi yooyu mais ñun yooyu yëpp la ñuy defante yonent bi alayhi salaatu wa ne ko inni man kat nuhiitu dañ maa tere an qatli man qaala laa ilaha illa dañ maa tere may rey ku wax laa ilaha illa laa ilaha illa dañ may tere ma rey ku wax amul benn buur mooy loolu ku ko seede benn yoon kese doy na laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ku seede wa képp ku seede loolu man yonent ma saa sam dañuy ma tere ma daal di koy rey mu ne ko ya ibnal Xattaab inna Qurayshan lan yanaalu minna mithla haadha al-yawm hatta nastalima ar ne ko ya ibnal yow ibnal Xattaab déglul ma wax la yonent maa lay saat saam tegal la ci leneen inna Qurayshan yëgal ne à partir de tey gis nga lii ñu dal nii ba naafeq yeeg juif yi def nii nga bëgg ma wax lañ nga rey leen jaru ko jaru ko inna Qurayshan yëgal ne Quraysh xawma kande waaye Quraysh lan yanaalu minna mithla hadha al yawm gis nga li ñu am ci tey li ñu jot ci ñun tey rey ci ñun mbooloo mu toll nii gaañ ci ñun gaañ ci ñun mbooloo mu nii à partir de tey mooy li ñu dal nii lan yanaalu lan lan la lan mooy du masa teenekk lu mel ni ñu ñun def démb loolu mën a tulan ne c'est fini inna lan yanaalu minna mithla hadha al yawm lu toll ni ni ñu am tey ci bés bii bés seen bés bu mel ni bés bii nii dootuñu ko amati ci ñun mooy mën a tuñ ñoo defati lu mel ni xatta ba kera nastalima rukna ba li ñuy deme gis nga Kaaba ga ar ruknul yamani ba ni ñuy deme daal di nuyu wala ar ruknul aswad nañuy demee ba nuyu ko ñoom mooy ubbi Makka fekk ubbiwuñ Makka ba noot foofu mooy ne Quraysh c'est fini tey lu mel nii tey la ñuy mujjee dal lu mel nii ci ñoom moom ñoom tey la ñuy mujjee gañe gañe gu mel nii lu mel nii nag imaam Ibn Hisham daal dinay solo côté fin bii mu wax Seydina Umar ibn al-Khattab imaam Ibn Hisham moom dane wa haddathani ba'd ahli al moom dane nettali na ma lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi anna rasulullahi sallallahu alayhi wa li Ali ibn Abi Talib këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane seydina ali ibn taalib na ko noon imaam eh, boo demee ci imaam ibn kathir na ko ci al bidaaya wan nihaaya mooy lii nii bu riwaa imaam ibn hisham bi imaam al waaqidi daal na koy indi ci maghazi rahmatullah alal jami mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa wax Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko laa yusiibu al-mushrikuuna minna mislahaa hattaa yaftahi Allahu aleynaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Ali radiyallahu anhu gis nga laa yusiibu al-mushrikuun gis nga mushrikuuna Quraysh yi nii laalati ci ñun lu mel ni liñ liñ ñu laal tey mooy façon bi ñu gañee tey nii ñu ñu rey ci ñun ak blessé yi loolu dootuñu ko mënatee dootuñu ko mënatee def fekk buur yàlla ubbiwul mooy fii ba buur yàlla di ubbi kaaba ga ñoom mañuñ koo def mooy ne si fini c'est la tey la c'était une première c'est une dernière kon nag ci noonu loolu mooy réaction naafiqi ak juif yi ci lii nga xam ne mooy ghazwatu Uhud bi jullit ñiy jooy di penser seeni blessure di xalaat seen néew yi génn àddina a ah, amuñu biir Medina de na juif ya sax mën ngaa xaar ci ñoom loolu waaye ñi nga xam ne dañoo jàppoon na ay jullit lañ comme ñoom manoon nga sax ndax biñ jógee fële euh, daw ci xare bi ñibbi ne dañoo foog ne xeex amul man nga sax am ne bon peut ñoom benn idée la bu ñu amoon mais lii nag mbir yi gën leer que ni ñii dëgg-dëgg ñi ñooy noonu yàlla ñooy noonu yonent mi alayhi salaatu nooy noonu julli ñi nii lañu réagir yaa subhaanallah kon nag ci kaw noonu lañu jeexale kon nettali ghazwatu Uhud walillahi alhamdu wal minna ak réaction yi léegi nag ci jataay bii di ñëw incha allah la ñuy dugg ci njàngat yi les enseignements de ghazwa de la guerre de Ouhoud buñ ci paree ñu di ñëw ci tafsiru sa aaya yi ñuy wax ci suuratu Ali Imran yi wax ci li nga xam ne mooy ghazwatu Ouhoud comme ni ñu ko tige woon buñ ci paree li ñu dese mooy gis li Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu wax mais loolu bariwul loolu euh, mooy li mu wax ci lii nii euh, bariwul noonu ndax ndax euh, dinañ ko gis dinañ gis dinañ gis dinañ ko gis insha allah alayhi ridwaanul Malik dinañ ko gis insha allah kon nag ci kaw loolu kon